Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyad as-Salihin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil aashiri ba'dal mi'atayn wa an salman radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatatahharu mastataa'a min tuhrin wa yaddahin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tiibi baytihi summa yaxruju falaa yufarriqu bayna isnayn summa yusalli maa kutiba lahu summa yunsitu idaa takallama al-imaam illaa gufira lahu maa baynahu wa bayna al-jumu'ati al-uxraa rawaahu al-buxaariyu rahimahu llaahu ta'aalaa kaana al-imaamu al-Hafiz an-Nawawi mu indi xadis bi ginnaaw bi ñu gisee ci suñu bunt bi muy chapitre deux cent dix garab deux cent dix ci toolu nit ñu sell ñi radiyallahu anhum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahum wa maskanahum amiin tey ñu ñëwaat fi nga xam ne mooy chapitre deux cent dix di wax ci ngëneelu baabu fadli yawmil jumu'a wa wujuubihaa wal ightisaali lahaa ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ bu fii ñu jàng wal irtisaali laha ak di ko sangul moom bésub àjjuma gannaaw bañ gisee lu ci jiitu fadlu ngëneelu yawmul juma ak waree wareefam ak sangu gi moom lañ gisoon ci suñu jotaay bi ñu génn masala yi yi jëmoon ci yooyu walillahi alhamdu wal minna léegi nag tey comme niñ ko waxoon mu jàll ci li ci tegu mu ne watta tayyubi la watta tayyubi ak laal neex xeeñ neex daal bi parfum ci ngir bés boobee loolu nag lay mooy yoonal goo xam ne moom la ko ash-shari'u alayhi salatu wassalam yoonal mu ne mille cent cinquante quatre mu ne waan salmaana mu ngi jële ci sayyidina salman abul islam radiyallahu anhu annahu qaala nee na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee du sangu laa yaghtasilu du sangu rajulun benn góor ab jullit yawmal jumu'ati bésub ajjuma wa yatatahharu mu daal di laab lu mastata'a min tuhrin ci ak laab waaw daal di laablu waaw loolu nag bi ci gën te li ngi gën a te ba tax ñuy wax mooy sangu comme li ngay sangoo janaaba wo bu ko defee wa yaddahinu min duhna ginnaaw gi mu daal di diw waaw ca diw ga nga xam ne moom la am waaw daal di diw <laughs> hmm? aw wala boog yamassu wala mu laal min tibi bayta ci li nga xamante ne mooy euh, parfum waa këram mooy bosam wala bu soxnaam comme ni mu leere woon summa ginnaaw gi yaxruju ginnaaw gi mu génn fala yufarriqu bayna al isnayn mu génn dem ca jumaaja bu ñëwee nag du tàqal diggante ñaari nit fekk ñu toggaleen di puus ah parce que yaa bëgg jàll lu may gesto voilà c'est normal c'est moi qui passe ah je suis je suis non summa ginnaaw gi yusalli mu julli maa kutiba la li nga xam ne moom la yàlla dogal ci moom jàppandal ci moom mu julli ko ci ay nawaafil ca laata eh, eh, imaam bi di ñëw summa bu gin bu imaam bi ñëwee gannaaw gi yunsitu mu cellantu ida takallama al imaam mu noppi bu dee imaam bi mu ngi xutba mu ne cell illaa ku defee lii lu dul ne xufira lahu dees na ko jéggal maa baynahu lu nekk digganteem wa baynal jumu'atil uxra beneen ajjuma bi waaw mu ne xadis bi rawaahu solo na ko al-Bukhari al imaam al-Bukhari Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bazdisba wala ibn Bardisba al-Ju'fi al-Bukhari amirul mu'minin rahmatullahi ala al-jami' léegi laaj bi eh, xadis bi dañ naan la xadis bi xam nga romboon na ah, ah, <laughs> xanaa toppoo mbiri <laughs> romboon na kay. gisoon nañ ko hadis huit cent vingt huit waaw chapitre cent vingt neuf baabun fi aadaabil majlis wal jaliis te nii la ko waxoon wa an abi abdillahi salman alfarisiyi radi allahu aanhu annahu qaal qaala rasulullahi sala allahu alayhi wasallam mu wax comme hadis bi yi nga gise nota foofu waxoon nañ la hadis bi dina ñëwaat mille cent cinquante quatre walillahi alhamdu wal minna mu ngi nii kon moo tax yaatal bi waroon am ci hadis bi loolu lépp bay dañ naan la woon nañ ko foofee waaye nag am na lu man dañ ak <laughs> mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bi ana lan mooy lëkkaale ak suñu bunt bi li tax al imam awrada al imam al hafiz an-Nawawi hada al hadith fi hada al makan aw fi hada al bab limaada waa lu tax al imam andi ko fi dañ naan la mooy liñ tudde tañ wax ko sànq wa tatayyubi laha wa tatayyubi mooy bokk na ci li ñu yoonal bis ajjuma mooy nga laan nga laan ñi lan <laughs> ah, xeeñ lu neex waaw parfum wu ndax dane ah, aw wa yaddahinu min duhni te diw googu sopp nañ ci diw boo xam ne day amaale xet gu neex moo tax boo ko amul nag bu bu bu am neex waxoon nañ la ci sunniyatu diw waaw dañ ciy jànge tocc ah, lool sunna la waaw di diw waaw mu nekk diw boo xam ne du yu amay some ah voilà diw loolu sunna yonent bi alayhi salaam laal ñeex pa laal neex leen la xeeñ lu neex loolu muy parfum wu eh, surtout bi su àjjuma nit ki daal di koy def hmm? loolu bu ko defee ah dina nekk koo xamante ne nii day eh, eh, doxe li nga xam ne mooy sunna si waaw aw yamassu min tibi bayte waaw son nañ beneen bi bu amul moom mu laal ci bu soxnaam mu dee boroom soxna la <laughs> ah loolu nag manoo ne bon bu ma amul soxna nag man maak sama yaay dëkk waaw boo amul nga laaj sa yaay <laughs> mu àll nga daal di xeeñ neex waaw <laughs> loolu mooy lëkkaale bi kon fii yonent baay da koo boole ci jëf yi nga xamante ne ni euh, boo ko defee boole leen yéen yëpp ba dem ba noonu ba jeexu boo ko dañ lay jéggal waaw boo tof ni mu toftale aadaab yi teggin yi boo ko defee loolu te boole na ci laal ñeex kon laal euh, xeeñ xeeñ neex ah, mooy parfum wu loolu day wan ne kon lu ñu yoonal la mooy tax imam indi wal irtisaalu la xaa mu indi xadiis bi léegi nag ñu jàll xadiis bi ci tegu ah boobu nag leneen lay wax wa tabkiiri laha mooy téele ñëw nag ci àjjuma ji moom lay teg nii kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu indi hadiis mille cent cinquante-cinq mu ne wa an Abii Hurayrata radiyallahu ta'aala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man ightasala yawmal jumu'ati ghusla al-janaabati thumma raaha fa ka'annamaa qarraba badanahu wa man raaha fi saa'ati saaniyati fakaannamaa qarraba baqaratan wa man raaha fi saa'ati saalisati fakaannamaa qarraba kabshan aqran wa man raaha fi saa'ati raabi'ati fakaannamaa qarraba dajaajan wa man raaha fi saa'ati al-xaamisati faka-annamaa qarraba baydan fa-izaa xaraja al-imaamu hadarati al-malaa'ikatu yastami'uuna ad-dikra muttafaqun alayhi qawluhu ghusla al-janaaba ay ghuslan ka-ghusli al-janaabati fi as-sifaa allahu a'lam kon al-imaamu al-haafiz an-Nawawi rahimahullah mu teg ci xadis bii di xadis bi nga xam ne bu màgg la mooy xadis bu siw <laughs> bu bare bare xadis bii xadis yi ngeen noonu boole leen ci wàllu sàngaay gënuñ ko ëpp ay masala <laughs> non ci wax yi quoi boo ko étalé bon de toute façon on va tënk insha allah euh, fa si yéen ëpp def comme niñ defoon boobu waaw <laughs> kon euh, xadis bi mu ne wa an abi hurayrata mu ngi jële ci baayu muus mu ndaw mi radiyallahu anhu anna rasulallahi kene dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam qaala nee na man irtasala képp ku sangu yawmal jumu'ati bisub àjjuma ghuslal janaabati waaw sangaayal janaaba imaamu Nawawi ne qawluhu ghuslal janaabati sangaayal janaaba loolu nag lii la ci jublu de ay wa tekkiwul ne waa <laughs> mooy moom fii mu ne daa janaaba non mooy lu moo tax mu ne ay ruslan mu sangu sangu ka ku bu mel ni ruslil janaabati fi sifa mooy comme ni ngay sangoo janaaba nga sangoo noonee voilà nga ne ma mais attends attends yow bii passé nee nga ma ne yow sangu boobu c'est pas obligé mu nekk lool ma ne la lan laa la waxoon <laughs> du sanga janaaba daa am lu koy waral sangaay googu bu dee côté farata woo taxoon ñu ne la sangu bi de toute façon loolu gënul dëgër wax ji doon wax ne farata la loolu gënul dëgër waaw walillahi alhamdu wal minna loolu leeroon na nañ léegi nag nga ne moom waaw waaw waaw parce que da nga ne woon léegi masala mooy est-ce que sangu bii mooy man man naa koo sangu comme sangu ba nga xam ne moom la ñuy sangoo janaaba walla sangu normal comme si joxe woon sa exemple bu dee savon savon saabu laa laa jël sangu ba seet après jàpp daal di dem. ma ne la man lii laa la waxoon déglu danga may rafetal saa wax bu ñu xoolee ruuxu xadiis yi lan moo waral yonent bay saa saam digle ñu sangu loolu boo ko amee en mooy xet gi doon nekk ci seen biir bañ a lor keneen seen mbokk ndax laa darara wala diraar waxoon nañ la ko ndax iidaa ul muslimiin baaxul lor ay jullit baaxul xattaa ci xet waaw moo taxoon yonent bay saa saa ne woon ki nga xam ne daa lekk lenn ci ñaari garab yu salte yi eh, mooy laaj laaj ak soble nga xam ne da nga koo lekk saa nga togg ko ndax lool kat gi day naqaree dañ mu ne bu mu jege suñu jàkke yi fa inna al malaa'ika tata'azza mimma yata'azza minhu bani adam ndax malaaka yi kat xet googu ni muy lore doomu aadama yi noonu lay lore malaaka ndax malaaka dañuy loroo li nga xam ne moom la doomu aadama yi di loroo kon mooy xet mu googu yonent bay saa saam di ñu dàqal idaa'ul mu'min waaw idaa'ul mu'min muy di lor sa mbokk jullit tax mu ne ah yéen de bu ngeen doon bu doon ne di ngeen sangu comme ni ko sayyidatu Aisha nañ ko gisoon ca taxrij ba sa baag yooyu radiyallahu ta'ala anhu ak sayyidina Jaabir ibn Abdillah ak ñi ko solo woon léegi ma ne la bu dee ruuxu kii boobu nga gis mooy sangu bépp sangu boo xam ne day tax yow xet googu denc yow loolu day doy parce que def nga li tax xikma bi taxoon yonent bi saa saa wax la ko mooy képp ko sangoo saabu fii mu ne sangum baax na wala baaxu sauf que waxoon naa la benn affaire mënoo jële ci sangu boobu ne waalaa léegi man bu sama jàpp jote to mooy bu ma sangoo loolu rek doy na non loolu mooy ki nga xamante ne dafa sangu janaaba bu dee dafa sangu koom voilà koom li ñuy sangoo janaaba kooku loolu doy na ko jarul muy jàppaat loolu moo gën du loolu laa loolu moo gën te moo gën a mat waaye dama ne la wax mooy ku sangoo saabu laa la doon wax est kooku wala sangoo leneen wala xëppoo dañ naan ko yow sa sangu bi valable loolu laa leneen est dañ naan ko valable na sauf que mat mooy sangu janaaba. c'était ça moo taxoon comme hadis bii nag loolu lay wax man ihtasala képp ku sangu ah, baax na wala baaxul yaa vay man yow yawmal jumaa képp ko sangu bésub àjjuma ghuslal janaaba mooy kem comme ni ngay sangoo janaaba tekkiwul ne waa ji daa am janaaba loolu benn wax la dinañ ci ñëwaat léegi waaw <laughs> dinañ ci ñëwaat ndax hadis bi dafa ñëwee ci yeneen i kaddu léegi mu ne summa ginnaaw gi raaxa daal di dem. xam nga ar-rawaahu al-ghudu wa ar ah, al-ghudu mooy ci suba ji rawaah en général bu ko arab waxee day nekki après zawal mais sauf que comme lii boroom xam-xamu luga yu bari di wax que mais raaxa bu dee ne toppale nekkul ci wetam al-ghudu ci wetam mooy loolu mooy dem rek waaw mën na nekk dem ci suba gi mën na nekk dem après ci après zawal après mooy ci ngoon bi voilà suma ginnaaw bi kon raaxa mu dem waaw sangu comme ni muy sangoo janaaba imaamu Nawawi nee na ko uslil janaaba fi sifa ci melo tekkiwul ne waa ji daa am janaaba ke kon bu boobaa ko am janaaba mooy sangu ko amul du ko def déedéet day sangu comme si ko gis xamul jàpp ne kii de day sangu set voilà moom loolu naa sangu set mais tekkiwul ne mooy ab seta seta ko waral waaw ab ab ab ab janaaba ko waral waaw Abdullah su maraax ginnaaw gi mu dem mu ne fa ko annama qaraba badana kook mu ngi mel koo sàkku jege yàlla ci euh, badana ak giléem boo xam ne moom la loj daal di koy saraxe ca kaaba gi ngir yàlla daal di jox def qurbaan lillahi tabaaraka wa taala comme nam doon xewe ci xeer yu njëkk woon <laughs> mooy rek ah, daa mooy ku joxe daal di saraxe ngir yàlla lu tool ni badana bon badana nag boroom xam-xam yi imaamu Nawawi mu ngi naan badana dañ koy woowe xar dañ koy woowe géléem di ko woowe nag di ko woowe xanam yi tamit waaye li ëpp dañ ne noo kii la euh, xar non géléem ak nag ñenn ñi ndax géléem la gën doon waaw ndax li muy réyee mooy ni muy yaatoo yaram yu yaatu bari ndawal voilà ka an na kan namaa mu ngi mel ni xaraba koo xam ne dafa euh, saraxe bale na ak géléem te fii li koy wane mooy géléem la ndax lim ciy teg waaw mooy nag même ñu ne badanat may day day du a dugaale nag mais fii jublu ci lool moo tax même ñi def teqantal yi ñoom ñëpp d'accord nañ comme ni ko xufaat yi eh, ñoom imaam al-Hafiz ñoom imaam Ibn an-Nawawi lu ko jiitoon ne lii moom ñëpp d'accord na fii moom gëléem lay wax mu ngi mel ni kon koo xam ne dafa saraxe gëléem ngir yàlla waman raha képp nag koo xam ne wéy na daal di dem ci saati thaniya mooy kon bu njëkk bi mooy kon waxtu bu njëkk bi ku ci dem nag ca ajjuma ji ca jumaa ji fa ka annama qaraba baqara kooku dina am ci yool lu tollook ki nga xam ne aw aw aw aw nag la rendi waaw waaw ndax nag dañ ko woowee baqara parce que day xotti euh, li nga xam ne mooy euh, suuf si voilà <laughs> waaw waaw léegi kon fa ka annama qaraba baqara mu ne wa man fi saati salisa képp ki nga xam nag dafa dem ci ñetteelu waxtu wi fa ka annama mu ngi mel ni kookee qaraba dafa joxe dal di am saraxe ngir yàlla te yool ba muy am mooy comme koo xam ne joxe na rendim kuy eh, boo xam ne aqran ka annama qaraba kabshan Euh, kuy moo xam ne mu ponkal la am ay béjjén ndax yooyu yëpp day joué te moo gën a mat wa man jaa képp nag ku dikk fil saati rubi'a ci ñeenteelu waxtu bi fa ka annama qarraba dajaaja kooku daa mel ni ku euh, euh, daal di saraxe moom li nga xam ne mooy ganaar dañ naan. dajaaja di wax dijaaja waaye dañ naan dujaaja loolu daf am na ci loo xam ne musallasatu faala <laughs> dujaa daj dajaaja moo gën a siiw dijaaja am na dujaaja waaw <laughs> ah. <laughs> wa man raaxa képp koo xamante ne loolu imaam al-Hafiz koy tudd wa man raaxa képp koo xamante ne rahimahullah dem na te àjjuma ja ca jumaa ja fi saa'ati al-xaamisati saaba waxtu wa fa ka annamaa mu ngi mel ne qarraba daal dinay saraxe ngir jege boroomam bayda lu tolloog nen fa idaa xaraja léegi nag jeex na fa idaa xaraja al imaamu bu di génnee muy imaam bi jiite àjjuma ji ngir xutba xadaratil malaa'ikatu malaaka yi teew yastami'una dhikra di daal di déglu li nga xam ne mooy xutba bi waaw mooy dañuy arrêté tekkiwul na ne teewuñu woon non dañuy toog taxaw ci buntu jàkka ji comme ñu koy gise léegi ci li nga xam ne mooy eh, taxrib bi insha allah mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imam al hafiz al bukhari ak al imam muslim ibn al hajjaj bokk nañ ko solo léegi la ci gisoon nañ ko léegi laaj bu njëkk bi mooy est ñoom ñaar dongo ko solo ñu ne la déedéet xadis bi jiitoon na al imaamu malik imaamu daaril hijrati hmm? solo woon na ko na ko noon al imaamu Ahmad ibn Muhammad solo na ko na ko noon al imaamu Abu Dawud ak al imaamu at-Tirmidhi ak al imaamu ak al imaamu Ibn Maaja rahmatullah ala al-jamii imaamu Abu Dawud moo solowul hadis bi non solo na ko <laughs> li may wax ni waa sunanul arbaa ñoom ñëpp ko solo rawaahul jamaa ñëpp ko solo hadis bi mooy ash-shaykhaani avant ñoom imaamu Malik imaam Ahmad solo na ko imaam ashaabu sunan al Abu Dawud al imaamu Abu Dawud al imaamu at-Tirmidhi ak al imaamu ehm, at-Tirmidhi Abu Isa naka noonu al imaamu ehm, an-Nasa'i ak Ibn Majah rahmatullahi ala al-jami' léegi léegi nag ginnaaw li ñu ñëw imaamul Buxaari rahimahullah da ko indi ci euh, euh, euh, ay bërëb yu bari ah bi gënoon niroog bii nag moom lañuy jël mooy fi nga xam ne moom te dinañ la ñëw ngir wan la lu lay wan ne malaaka yi tekkiwul dañuy door a teewa dañuy bàyyi buñ ne fee fa idaa xaraja al imaam hadaratil malaayika bu malaaka yi ma dañuy hadiratil di wax xada xadara xadira waaye xadara moo gën a siw ah te loolu la alquran ñëw. wa ida xadara alqismatu voilà alqismata voilà wa ida xadara alqismata léegi kon mooy loolu tekkiwul ne malaaka yi dañuy tóor a ñëw nañ ko gis léegi al imaamu al Buxaari rahimahullahu taala da koo indi ci ñetti bërëb kitaabul jumaa baabu fadlil jumaa foofu la ko njëkk indi hadis 881 après mu ne kitaabul jumaa baabul istimaa' ila al xutba hadis 929 après kitaabu bad'il xalqi baabu zikril malaika trois mille deux cent onze léegi bu ñu jëlee bu njëkk bi al imam al Bukhari rahimahullah kitabul jumaa baabu fadlil jumaa mu ne hadathana Abdullah ibn Yusuf mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Abdallah ibn Yusuf di Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi wa Abu Muhammad al-Kula'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullahu ta'ala génn àddina la deux cent dix-huit qaala mu ne akhbarana Maalik mu ne ki ñu xabaare mooy Malik ne Malik ibn Anas ibn Abi Malik non Malik Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi Abu Abdillah al-Madani imaamu daaril hijrati génn àddina gane àddina entre 93 94 génn àddina la 179 rahmatullahi alayhi imaamu daaril hijrati ra'sul mutqinin wal huffaz rahmatullahi alayhi an Sumayy mawla Abi Bakr ibn Abdurrahman jële ko ci Sumay moom gën nañ ko gis imam Malik day jële lu bari ci moom muy Sumay al-Qurashi al-Makhzumi Abu Abdillah al-Madani mawla Abu Bakr ibn Abdirrahman ibn al-Harith ibn Hisham mooy mbokk Abu Jahl bi rahmatullah alayhi génn àddina la 130 rahmatullahi ala al-jamii an abi Salih as-Samman mu jëlee ci abu Salih di Zakwan abu Salih as-Samman az-Zayyat al-Madani rahimahullahu ta'ala génn àddina la 101 rahmatullahi alayhi kanta euh, euh, euh, Sumay wax naa la 130 rahmatullahi alayhi kon abu Salih di Samman as-Samman az-Zayyat borom import export an abi Hurayrata mu jëlee Zeyna wa mawlana abu Hurayra ad-Dawsi hafizu sahabati radiyallahu ta'ala anhu génn àddina la cent cinquante neuf ñii ne cinquante sept ñii ne cinquante huit rahmatullahi alayhi anna radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala man ightasala yawma al-jumu'ati ghusla al-janabati thumma raha فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش نقر ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ba ni mu jeexe Hmm? wa hadis bi jeex kan daal imaamu muslim ibnu al-Hajjaaji rahmatullahi alayhi moom day dajale hadis yi comme ni nga xam ne noonu nga ko xamee mooy hadis huit cent cinquante indi ci ay version kitaabul jumaa baabu tiibi wa siwaaki yawmul jumaa ak baabu fadli tahjiiri yawmil jumaa ak baabu fadli tahjiiri yawmil jumaa mu indi fa ñaari version yooyu bu ñu gisee bu njëkk bi hmm? après dinañ ñëw ci riwaaya imaamu Malik bi insha allahu taala wallahu taala ala hmm? léegi hein léegi kon al imaam ñu jël imaam benn ci euh, riwaaya imaam muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn rahmatullahi alayhi mu wa haddathana Qutayba ibn Sa'id an Malik ibn Anas mu ne te nettali nañu Qutayba ibn Sa'id ibn Jamil ibn Tarif ibn Abdillah Thaqafi mawlahum Abu Raja al-Balkhi al-Baghlani yu gane àddina ñi ne la 140 ñi ne la 150 génn àddina la 240 rahmatullahi alayhi an Malik ibn Anas moom lañ gis sànq imaamu daari hijrati rahimahullah fii ma quri'a alayhi loo xam ne moom Qutayba bokkuloon ci ñu doon jàng mais ci li nga xam ne dañ doon jàng ñoom ñuy déglu an Sumayy gis nañ ko sànq mawla Abi Bakr an Abi Salih as-Samman gis nañ ko sànq ah Zakwan an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala man ightasala yawma al-jumu'ati ghusla al-janabati yawma al-jumu'ati ghusla al-janabati thumma raha fakannama qarraba banana wa man raha fi as-sa'ati ath-thaniyati fakannama qarraba baqara wa man raha fi as-sa'ati ath-thalithati fakannama qarraba kabshan aqran wa man raha fi as-sa'ati ar-rabi'ati fakannama qarraba dajajan wa man raha fi as-sa'ati al-khamisati fakannama qarraba baydan fa idaa xaraja al-imaamu hadarati al-malaa'ikatu yastami'uuna al-dhikra léegi xam daa nañ taxaw ni du tuuti euh, euh, riwaay imaamu Maalik bi ñu la doon wax moom lii la niroo gis nga euh, mooy moom ñoom ci ñoom la ci moom la jaar voilà haddatha moom la ne an Sumayyin Maalik an Sumay voilà mooy même kii bi man ightasala al jumaa ghusla al janaaba thumma raaha fi saa'ati al uula voilà képp ku sangu bu ghusla al janaabati après mu gën dem ci waxtu wu njëkk bi fa kannama qaraba badana wa man raaha fi saa'ati saalisa mooy fële moom daa indi fële léegi nañ xool riwaay yi nga xam ne mooy riwaay imaam al Buxaari yi yenn yi nga xam ne daa am loo xam ne moom lay reewat moom lay leeral ne malaaka yi dañuy teel a ñëw baabul jumaa baabul istimaa'i ila al xutba Ah, boobu euh, sauf que boobu jaarul ci imaamu Malik boobu dañuy haddathana Adamu muy Ibn Abi Iyas al-Asqalani moom tamit comme <laughs> kële ah, ah, ki nga xam ne euh, mooy euh, lu mu tudd Abdallah Ibn Yusuf at-Tinnisi moom moom Tinnisi la ad-Dimashqi du Asqalani non non léegi kon Adam moom ci Adam la ko jëlee muy Ibn Abi Iyas Eh? kon moom Adam ibn Abi Iyas eh? al-Asqalani al-Khurasani oh! al-Marwazi at-Tamimi eh? nekk Baghdadi oh! rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana ibn Abi Dhi'b mook Imam Malik ñoo nekkoon Medina Muhammad ibn Abdillah ibn Abdirrahman ibn al-Mughira ibn al-Harith ibn Abi Dhi'b rahimahullah an az-Zuhri mu jële Imam az-Zuhri Abdallah Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihab az-Zuhri rahmatullahi alayhi léegi an abi abdillah al aghar mu jël salman al aghar abu abdillah al madani al asbahani an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam idha kaana yawm al jumu'a waqafat al malaa'ikatu ala baabi al masjid yaktubuna al awwala fal awwal waaw mu ne bu àjjuma jotee malaaka yi dañuy taxaw ci buntu jàkka yi di bind ku njëkk ñëw topp ki njëkk ñëw voilà lii lañ la bëggoon wax ne ba pare muy dem ba ci biir di wax kalladi comme comme heure yi kuy ñëw kalladi yuhdi baqara summa mooy yahdi looy qarraba di wane ne yuhdi kon loolu la mooy ku saraxe def hadiye jox ko saraxe ko ngir yàlla ca kaaba ga summa kapshan summa dajaaja summa bayda fa ida xaraja al imam tawawu suhufakum wa yastamuna dik mooy malaaka yi kon hadaratil eh, malaaka mooy ñu ngi woon waaw non dañ doon taxaw di xaar waaw <laughs> di bind ku ñëw Abdullah ñu inscrire les les les les primo arrivants waaw di bind les primo arrivants laa wax kanta gaa yi nga xam ne ñoom du ñu mës a ñëw ñooñu mooy seen tur du fa masa wal iyaazu billah <laughs> lii wane gravité lool mooy al imaam ci Abu Daawuda rahimahullahu taala dafa soloo ci jële Seyna Ali ibn Abi Talib même bu dee ne boo càllale bi ki jë ki jële ci Seyna Ali yi dañ xamul voilà loolu moo yàq moo moo moo mooy problème u càllale boobu quoi waaye <laughs> mais loolu day wan ne vraiment eh, eh, non saytaane yi c'est grave vraiment c'est tellement grave te loolu mën nañ koo sukkandikoo man nañ ci bokk euh, istisnaase Eh, te lool mooy hadith yi ñu gis da koy da koy wane quoi eh, kii da ne al imaam Abu Dawud as-Sijistani di jële Seydina Ali ibn Abi Talib eh? <laughs> Seydina Ali mu ne yonent bi alayhi salaam nee na idaa kaana yawmul jumu'ati ghadat ash-shayaatiinu bi raayaatihaa ilal aswaaq fa yarmuuna an-naasa bit-taraabiis aw bir-rabaa'is <laughs> wa yusabbitunahum anil jumaa wa taghdu al malaa'ikatu fa tajlisu ala abwaabi al masaajidi fa yaktubuuna ar-rajula min saa'a war-rajulu min saa'atayn hatta yakhruja al imaam voilà <laughs> mais ida kaana yawmul jumaa bu bésub àjjuma taxawee bu jotee ghadati shayatin malaaka yi kii saytaane yi dañuy xëy <laughs> waaw kullu naas yahdu te boobu naas yooyu du naas liñ naan jinsu doomu aadama kese ñéppay xëy waaw malaaka yi dañuy xëy nekk ci service waaw jinne yi nekk ci service léegi nag ban façon service la bu baaxam de ku nekk yaay choisir sa bopp waaw <laughs> boo nee mooy fa ba'i'un nafsa waaw fa mumiquha aw mu'tiquha gisoon nañ ko waaw kullu nas ku ne rek da ngay xëy waaw léegi nag di jaay sa bopp <laughs> waaw ñenn ñi moom dinañ libérer seen bopp ñenn ñi nag moom dara libéré ko mooy def la borom bi digle nekk ci ndigalu yàlla luy lay may ngërëmu yàlla waaye nag ña koy jéng ci ah, jéngi sawara ak iblis ñooy ña nga xam ne ñooy ñooy ñooy xëyu yu mooy yàlla nag yonent bay saa saab te bu da'if bii nii bu imaam Abu Dawud bi Seydina Ali na yonent saa sallam nee na radiyallahu an Seydina Ali mu ne bu àjjuma jotee ghadati shayaatiinu bi raayaatihaa ila al-aswaaq seytaane <laughs> yi dañuy xëy daal di dem ñoo moom marché ya <laughs> lañ jëm te loolu lii bokk na lii dëgëral lii mooy yonent may saa salaam xadiis boobu mu ngi ci Sahih Imam Muslim biñ ko laajee ne yonent saa salaam ana ban ci ci ci ci suuf yi moo gën fa yàlla ne ahabbu te xadiis boobu ci yeneen i riwaaya nag ñoo ne yonent saa salaam dañ ko koo laajoon boobu nekk nekkul ne loolu noonu la ñëwee ci Imam Muslim mais ci yeneen i yoon yu mu jaar yoo xam ne nekkul Imam Muslim mooy xadiis biñ ne yonent saa salaam dañ koo laaj ban suuf moo gën ak ban ci yàlla la gën a sopp ban suuf la gën a bañ. yeneen saa saa ne ah xaw ma de xaaral ma laaj Jibril Seydina Jibril alayhi salaam ñëw yeneen saa saa laaj ko ma ne ko ah xaw ma xaaral ñu laaj borom bi mu laaj borom bi tabaaraka wa taala mën a ko suuf yi gën yàlla yi ma gën a sopp ci suuf yi mooy jàkka yi suuf yi ma gën a bañ ci suuf yi mooy mooy marché yi waaw. moo tax seetaw yow foofu la sa xol di gën a dem. la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim képp koo xam ne yow sa xol nuuraani la côté leer ta mooy côté malaaka yi moo tax malaaka yi day am malaaka buy nekk sa côté xol ak jinne yi ak jinne bu fa nekk ak seytaane malaaka bi da lay fexe di la inspirer ci lu baax kanta sa xarit bi seytaane bi di la jéem a puus ci lu yàqu ci lu léegi nag ki nga xam ne mooy xolam fa mu dominer foofu lay ins wu foofu lay bëgg a dem foofu lay féex ngir dem fa ta lay tendre Allahu akbar bu ajjuma jotee ki nga xam ne xolam côté leer gi moo ëpp doole foofu wala sax lëndëm nga takku na wala leer gi ëpp doole kooku yitteem yépp bés boobu mooy ajjuma ji lan lay def même bu dee damay liggéey ba jumaa war naa am déplacement fan la jumaa ji kooku da ngay gis loolu ko yitteel mais quand kantaa ki nga xam ne côté réer gi moo féete kaw même bu dee dese na am nag leer tuuti bu dee julli la am nag leer waaye sàggan na borom bi seetaan ko ci maanu teem ba lëndëm ji daal di koy muur bu boobaa moom bu xëyee àjjuma day mel ni un jour ordinaire day mel ni jour ordinaire non ay est-ce que tey àjjuma nag yoonam new ci mooy façon yi ma la doon wax ne ñoom ba pare nag mel ni ñu koy bàkkoo quoi man loolu xaw ma ne ko ne ko nit man ay julli àjjuma yi ñoo gis saay moom day kii dem ma ne ko non saay Eh, non demal nga bàyyi ma fi quoi. ba pare foog ne moom mu ngi wax lu am solo quoi alors que waxoo fi billahi tas waxoo fi dara waaw yow waxoo fi naada nit sa waxoo ko fi dara lu dul caaxaan kew kew sa xala tane sa wax jooju kew a ko tane mooy ñooñu bésum àjjuma bésum ordinaire lañ ko jàppe ay fan laa jullee nu ma koy waajale lan laa war a sol tey lan parfum laa war dool seen yoon sunna yi ñuy gis seen yoon dawuti waaw ja waajal sama bopp nangam wala fexe teel a ñëw wala fexe non loolu problème am lu tax parce que xolam rek lëndëm gi moo ko fees wala moo ëpp doole moo prédominé ci leer gam am ndax jullit la léegi nag yonent bay sax xam ne bu ajuma jotee <laughs> ghadati shayatinu bi ra'yatiha ila al-aswaq saytaane yi la ñuy dem ca marché ya ndax foofu moo tax boroom bi gën a gën bañ foofu ndax mooy bërëbu saytaane yi lu tax maanaam ah waaye saa yi kon yow dem marché ba wóor na ne la bañaat wóor <laughs> déggoo waa Quraysh la wax ma li hada rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil saa saa doon da lay lekk ñam di dem ci marché yi bu dul woon lool nan la ñuy jàngale booy dugg marché ah booy dem marché ñaan yi ngay wax bu doon ne euh, waroo faa dugg non uti fa ndaga euh, euh, euh, bërëb la boo xamante ne ni da nga fay ut li nga xamante ne mooy fagguy mu baax waaye dafi foo xamante ne nii seytaane ya dañ fay góor dañ fay buuf moo tax boo seetloo ci marché yi riba yi wax yu amul yi waaw sawaay yi saag bi loo ma koy jaay bil waaw yow waay nga ah non sawaay yow itam billahi fay nañ ma ci lépp loolu wa nari neen waa ji dëgg <laughs> waaw jëwaate yi boo ñëwee juree suñu jamono moom musique yi yone tambal tambal yi taxawaalukat yi ci parje yi la ñuy yem centre commerciaux yi waaw di di di di maquillé woo ko génn rek yoruf saak ñii jënd ñi jëndul dara mu nekk bërëbu fitna yoo xam ne gaa yi nu leen neex la ñuy soloo yi waaw góor yi nga xam ne tamit manque de personnalité ak seen tuba yi nga xam ne duñ leen takk di koris korasaka nàngam ci yooyu lañ jëm ndax fa ñuy daje mooy mbir yoo xamante ne yu bon yu bari rawatina riba beeg wax lu amul beeg lekk li nga xamante ne mooy am laalu naasi bil baatil yi yooyu daa bari ci mag marché yi waaye nag jaam bi boo fay dugg nga ñaan li borom bi li la yoon saa laa ilaha illa allah la sharika lahu lahu al-mulk wa lahu al-hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun laa yamuut biyadihi al-khayr wa huwa ala kulli shay'in qadiir borom bi insha allah taala dina la ko musal di la musal ci ay ñooñe laa ilaha illa allah amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla wahdahu moom dong la sharika la amul point d'associé amul luñ koy bokkaal lahu al-mulk moom la ñeel nguur wala wala moom la yuhyi mooy faat wa yumiit te mooy yuhyi mooy dundal wa mooy faat huwa tawam hayyun mooy ciy dund dëgg-dëgg laa yamut tadu faatu du ko gaaral bi yadihi ci loxoom dong la ne alxayr yiiw lépp ci loxo yàlla la ne nekkul ci loxo ma sàmba ak ma demba waaw képp kuñ wax yoneen saa sala ma ci gën a màgg te nee na allahu huwa al mu'ti wa ana mooy joxe man damay séddale kopp waaw kon ay sëriñ diw ñuy may sëriñ diw mayagut daa amul bay maye ki am mooy yàlla allahu huwal mu'ti waxu saa sam nañuy gëm wala waxu makambam li nga xam ne xamul dara parce que day day day day di wax di wax waxu daanu kat ñu koy topp mukk déedéet yàlla mooy joxe yeneen saa sam ne man damay séddale waaw <laughs> voilà kon nag mu ngi noonu bi yadihi ci loxoom dong képp la nekk alxayr mbooleem yiw wa huwa moom borom boobu ala kulli shay'in qadir ci lépp la man la am kàttan boo waxee li insha allahu taala mboni saytaane ya fa ne yow du laj laal waaw léegi nag saytaane yi dañuy dem yor seen ak seen i drapeau samp euh, drapeau établir fa euh, daal di bi raayaatiha ilal aswaq xadati ila kaana yawmul jumaa lii bu ñu gaawul du ñu dina dañ doon wax boo mooy dinañ yàggi comme bi te loolu lañ ci doon daw mooy gis nga saytaane yi bu àjjuma jotee dañuy gaaw dem ci marché ya marché yi nag tekkiwul mooy fépp foo xam ne fa la nit ñooy daje ngir di yam yaxantu waaw bu dee ab buur sula cala waaw bu dee yow marché nga xam ne sax am faru dagan day tax ñuy wax loolu ci boppam foofu taa dañ fay ñëw ci marché yi ne xoos waaw léegi nu ñuy def di raayaat yi ak seen seen drapeau jaaxaan yi <laughs> waaw ngir sam ko ci marché bi yëgle ne fii moom c'est le territoire des satans ñun ñii ñun sayaatiin yi fii mooy suñu lii lay jabloos ñu lay jabla <laughs> fii mooy su suñuy suñu territoire waaw léegi nag lu ñuy def fa yarmuuna naasa bi tarabis léegi nag ñuy fàttali nit ñi ay aajo yoo xam ne day tax ba ñu fàtte ajjuma ji ajjuma ji day jekki ne mes buñ ci buñ ci sax bàyyi xel